waaw kon lii ñu ne waa ji nii ci suñu xadis bii ñu nekk ci Riyad bi mille deux cent quarante-huit wa an mujibatal bahiliya bàyyi ko xam wala baayam yeneen saa saam dafa tudd lim doon def nag kan moo la mbugaloo sa bopp lan moo tax ngay mbugal sa bopp ah ku la digal ngay mbugal sa bopp ñetti yoon ñu ne loolu mën na nekk loo xam ne lu baax la lu yeneen saa mu tudde buggal sa bopp waaw xadis bi nga xamante ne al imaamu an-Nasaa'i rahmatullah ba léegi ci tegtalu ñi moom la solo këne euh, daa am benn waay ci saxaaba yonent bi alayhi salaam boo xam ne nee na dañ ne yonent saa salaam ne ko diw de moom yasuumu dëhra de yonent saa salaam moom day moom day woor rek waaw at mi yëpp day woor mooy woor raatale yonent saa saam ne waditu annahu lam yut'am lam yut'am ad-dahr shay'a lam yut'am ad-dahr shay'a man mëbëtu naa lool at mi yëpp du lekk dara mooy du ah, du guddi du bëccëg ba ni nga xam ne noonu lay faatoo ci li nga xam ne mooy loolu la ko as sindi tekkee ne loolu la ci yonent saa saam jublu ah mooy xemmoon na la man yoneen saa salaam du lekk guddi du lekk bëccëg sax bëccëg gim du lekk mu boole waale ci guddi ba ni muy faatoo li nga xamante ne moo ak xiif loolu di wane ne la mu jëf yoneen saa salaam àndu ci te nekk na loo xam ne lu mu ŋàññ la waaw bay mëbët waa ji faatu ci ak xiif waaw kon ak xadiis sayna abu muusa beneen bu ñu tegtaloo bi nga xam ne al imaamu ahmad al imaamu nasai imaam ibn Xuzayma solo na ko ñoom imaam ibn Hibbaana al imaam al Bayhaqi ak Ibn Abi Shayba na ko noon al imaam al Bazzaar rahmatullahi ala al jamii' waaw yeneen tubaab yi saa saa ne man saama ad-dahra diqat alayhi jahannama hakaza wa qabada kaffa mu ne képp koo xam ne woor nga at mi des nañu naj katal jahannama ci ci kawam mu naj loxoom yi comme nii loolu Musaddad saag sañ ko fàttoo la Ahmad rahimahullah dañ ko ne ah Musaddad de muy ibn Musarhad ibn ah, Musarhad rahimahullah mais moom dafa tekki ne kooku du dugg ay du dugg safara ba mukk mooy dañ koy soril sawara imam Ahmad reetaan waaw daal di reetaan biñ ne ko mu ah mu daldi reetaan <laughs> ne waaw euh, euh, waa léegi nan lay dégge xadiis yi nga xamante ne yeneen bay saa saam dafa ñëw di tere ki nga xamante ne mooy woor li nga xam ne mooy euh, woor at mi yëpp waaw nan lay def ak moom <laughs> imaam Ahmad ree ne ku wax loolu <laughs> waaw fa ayna na Abdullah ibn Amr anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kariha dhalik wa ma fihi min al-ahadith nan la mën a waxe ne mooy bu mu ci du ci dugg mukk imam ahmad reetaan ne waa <laughs> waa kon nan lay def ak xadiisu abdallah ibn amr bi ñu fi wax sànk ba léegi di ko leen saasam di tere noon ak naan ko laa saama man saama dahar woowu ku wóor at mi ak xadiis yi nga xam ne ñooy ñëw di tere loolee ñu ne kon loolu kon tekkiwul mukk ko ne waa ji euh, euh, hadis sayna Abu Muusa boobu loolu lay tekki tekkiwul loolu waaw kon loolu al imaam al xaafis mu ne Ibn Hajar bi muy firi hadis bi mu ne zaahiram mooy tadayyoqu alayhi tudayyoqu alayhi xasran lahu fiihaa li tashdiidihi ala nafsi des nañ ko ko xatal foofule ngir lan ni mu taral ci boppam waaw ak la nga xam ne moo ko ci yen wa raghbatahu ak tamit le fait mu xemme man sunnati nabiyihi nit kooku bàyyi fi sunna yonent saa sallam alxanafiyatu samha dañ maa yónni ci yoon wi nga xam ne daa coow waral jóge ci borom bi dellu ci moom te yomb yow nga ñëw di teg sa bopp ay coonoo ci mbugal loolu tax waa ji mooy jahannama dina fa jaar même bu dee ne du fa sax ndax li mu xemmeem leneen lu dut sunnaay yonentam alayhi salaatu wassalaam ak tamit wa i'tiqaaduhu imaam al-Haafiz Hajar mooy wax ak pas pas bi nga xam ne moom la jàpp que ne anna ghayra sunnatihi leneen lu dul sunnaam bi ñu ko xamoon ndax ne saa saa masula def lii te ña ko doon def di wor dër da leen koo tere léegi nan ngay mën a ñëwee ci ginnaaw naan loolu gënee la ngi ci ba nit di ci nekk lu dul ne alors que ko de noon da ko day def loolu mu ne ko mu boole ko faman raghiba an sunnati falaysa minni ak kon pas bi mu jàpp pas pas bi nga xamante ne moom la jàpp que ne leneen lu dul sunnaam moo gën imaam al-Hafiz mu ne wa hada yaqtadi al-wa'id ash-shadid waaw moo tax ma ne imaam al-Hafiz boo seetloo ni muy wax moom ñi mu àndal mooy wax bu njëkk bii waaw <laughs> mu ne loolu moom day yenu mais li nga xamante ne mooy al-wa'd ash-shadid mooy li nga xamante ne mooy tikku gu rëy gu bu ko defee nag loolu kon siyaamu dëru boog nekk loo xam ne dafa xaram quoi waaw kon te lu mel noonu la ibnu Turkmaan yi wax rahmatullah alayhi moom tamit daa xaw a jeng ci loolu waaw <laughs> mais yii moom ah te ñoom imaam ibn abi shayba baabun man kariha sawmu dahri waaw yu mel noonu indi xadiis yu mel noonu indi yame yeneen al imaam Ibn Hibbaan tamit solo na ay axbaar yoo xamante ne nii euh, yu ñëw la euh, di leeral loole te bokk na tamit li nga xam ne <laughs> imaam Ibn Hazm da ko tegta dañoo tegtaloo ne lool lu ñu tere la mooy euh, imaam Ibn Shayba rahimahullah dafa soloo ci sanad bu wér jële ci Abu Amr Ash-Shaybani rahimahullah mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu <laughs> alhamdulillah daf koo jote xabaar kene benn waay boo xamante ni day wor ad-dahra moom day wor rek dem at mi Seydina Omar dikkal waa jël dirham goo gële yaram boobu muy yor nekkul adhri rimb ko ko tër dóor ko ko ko kul ay wa demal nga lekk yaa adhri yow mi nga xamante ne nee nga moom at mi yëpp ngay woor loolu mooy lan <laughs> imam Ibn Hazm ne xataa attention lii nii wér na ci Seydina Omar radiyallahu anhu kuene lii da koo xaraamal kuene lii daa xaraamal moom daa jàpp ne wooru at mi yëpp dafa xaraam waaw que quand même bu doon ne jàpp na ne da mbir ma xaraamul quand du daganal boppam jël ab yaram boobee di ko fëgg koo xamante ne day na daa woor ci jaamu yàlla la ni nit ko tër waaw bu doon ne lu dagan la gisuloo ne dafa xaraam sawaay Seydina Omar doon doon permettre boppam quand di jël yar boobee di ko bat waa ji nga xam ne nee na nee nañ ko day woor saasu su ne <laughs> kon loolu euh, lu ama am solo la quoi waaw te lu mel noonu Ibn Mas'ud tuddal nañ ko comme ni imaam at-Tabarani daal di solo euh, euh, ne bañ ko ko laajee lool daf ko bañ ko wax woor bu lan at mi yëpp déedéet waaw <laughs> waaw ci sanad boo xam ne al imaam al-Haythami yu nee na sa bu xasan la kon lii mooy tegtalu ci gàttal ñi nga xamante ne mooy wax bu njëkk bi te wax nañ la ñooy la léegi naa jumhuur nag waja jamaahir ñi imaam al Euh, Qaadi Iyaad te imaam An-Nawawi doon ko doon ko toxal ñoom nag ñu ne lan xam nga wax na la ne ñoom dañ ne noo loolu euh, bu dee ne waa ji woorul ñaari bésu iid yi ak ayyaamu tas ak tabaski ñetti fan yi ci tegu kooku moom garaawul loolu man na nit ki mën na koo def waaw waaw fekk tamit mu dëgër ci te tamit dëgër ci woor gi du ko affaiblir du tax yépp lu mu mënoon a def yeneen i ak comme ci yeneen jaamu yàlla comme julli woor ba yow julli doo ko man wala boog yeneen yi nga xamante ne ay faratalalu yàlla teg ci sa wàllu jaboot ak yooyu ak yi nga xam ne mooy tax sax dundu jag doo ko man ñu ne yooyu yépp précaution yooyu leen ci jël comme niñ ko waxoon sànq ak tamit du yàqal kenn àqam laa yu fawitu fii xaqa kooram gi du tax mu daal di eh, eh, eh, yàq àqu kenn waaw ñu ne kooku nag ba pare mu dog kon tabaskeeg yooyu comme niñ la ko waxee iid yi loolu dara newu ci te ku mel imaamu Malik rahimahullah loolu la wax al imaam Shaafi'i ak imaam Ahmad ci beneen riwaaya bu wuteeg biñ gisoon sànk ci moom kon moo la imaam Malik ci al euh, ci Muwatta mu ngi koy wax mu ne dégg na boroom xam-xam yi di wax ne la ba'sa bi siyaami dahri idaa aftara al ayyaama allati nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an siyaamihaa mu ne wa dhalika ahabbu ma sami'tu ilayya ah, fi dhalik imam Malik mu ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi waxoon nañ la nag bu ko waxee eh, du mooy boroom xam-xam yu waa Médina yi ñu restreindre la ci oh, boroom xam-xamu fuqaha as-sab'a yi ah rahmatullah alal jami ñooy laa ba sa amul problème ci woor li nga xamante ne mooy ad-dahra waaw mooy eh, Euh, li nga xamante ne nii mooy at mi bu dee ne waa ji dog nag bis yi nga xamante ne nii euh, moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam tere ki nga xamante ne nii mooy nit woor ci waaw képp koo xam ne respecté nga yooyu wooroo yooyu te mooy bis yiñ la waxoon léegi euh, loolu kii la quoi waaw kooku garaawul waaw waaw kooku ehm, ehm, kooku dara newu ci léegi nag eh, eh, eh, mu des waa léegi ginnaaw lool waa léegi ana ana ana ana ana kii hein ana ana lan mooy seeni tegtal lan mooy seeni tegtal dañ naan la ñoom fi ñu ko teg dañu ne mooy xadiis bi nga xam ne moo nekk sax imaamul Buxaari rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala mooy xadiisu xam sayyidatu Aisha Hamza ibn Amr al-Aslami sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne dafa laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko inni asrudu sow yonent saa salaam man ne damay woor wéyale quoi léegi nag dinañ ñëw ci wor wéyale googu ñoom noonu lañ ko jàppe waa noonu lañ ko firi léegi nag bi nga xamante ne loolu la wax ne man inni asrudu sawm léegi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di wug koy tere non ñu ne loolu yonent bi alayhi salaam bi nga xamante ne moo Imaamu Nawawi sànq loolu la loolu la doon tegtaloo mooy liñ doon ñëw xam nga moom lañ tàmbaloon ay waxam après ñu arrêté moom euh, euh, mu ne Imaamu Nawawi xoolal moom nan la indee ay tegtal ñoomam waaw euh, ñu ne wastadallu bi mu waxee lool mu ne ñoom li ñu tegtaloo waa jumhur jamaahir bi xadiisi Hamza ibn Amr mu ne waqad rawaahu al-Buxaari wa Muslim annahu qaala yaa rasuulullaah innii asrudu sawm afa asuumu fi safar qaala in shi'ta fasum mu ne yeneen tubaab yi dane ko ah yeneen saa man man damay woor wóyale waaye est-ce naa woor ci tukki yeneen saa saa ne ko bu la neexee nga woor mu ne wa lafdu riwaayati muslim imaamu Nawawi ba léegi kaddu yu riwaay imaam muslim fa aqarrahu sallallahu alayhi wa sallam ala sardi siyaami wala mu ne lii mooy kaddu yi imaam muslim mu ne lii nga gis ne yeneen saa salaam da koo saxal ci wéyal koor kon nag bu doon daa nekk loo xam ne lu ñu sit mu ngi ci doonu ko wuti woon saxal rawatina ci tukki waaw mu ne te waqad sabata sax na an ibnu Umar jëli Seydina ibnu Umar radiyallahu anhu ibnu al-Khattab radiyallahu anhuma annahu ko ne moom kaana yasrudu siyam da bi wëyale dem mu ne waaye wa kadhalika abu talha naka noon jëli nañ ko ci ku mel ni abu talha ba jiitle saydna anas wa aisha sayyidatu aisha wa xalaak ay mbooloo min as-salafi ci eh, way dawlu yu baax yi waaw léegi mu ne qad dhakartu minhum jamaa fi sharh al-muhazzab fi bab sawm at-tatawwu mu ne tudd naa ci li nga xamante ne nii lu bari ñu bari ci ñoom ba may sara muhazzab al imam abu ishaq ash-shirazi ci buntu may wax ci sawmu tatawwu mooy li nga xam ne mooy euh, woor li nga xamante ne mooy wooru euh, coobarewu <coughs> léegi kon mu ngi noonee kon euh, lii ñu ne benn seen dalil la bokk waaw te saxaaba yu bari dañ ko doon def léegi bon ñoom après dañ naan bon léegi nag laa saama man saama da al abad ñu ne loolu mooy bu dee ne loolu yeneen saa sa li mu ci jublu euh, benn kese la mooy waa ji day woor boole waale ci ñaari xeet ñaari bésu iid yi ak ayyaamu tashriq loolu la yeneen saa sa tere mu ne te ci loolu wa bi hada ajaaba Aïsha ci lool la sayyidatu Aïsha daal di tontu radiyallahu anha waaw mu ne loolu benn tontu la beneen bi mooy que ne loolu buñ ko yenee yeneen saa saa woorul ki woor ba faw koo xam ne da ciy loroo wala boog fawwata bi xaqan day comme ñoom liñ ko ñagee rek day e, e, faatal àq ko nit koo xamante ne àq bu mu waroon am moo xam àq boo xam digganteem ak boroom la boroomam wala àq boo xam digganteem ak jaamam bu ko boroom bi tegg bu dee loolu garaawul waaw kon nag mu ngi noonee ñu ne beneen loo xam ne ah. moom lañuy ñuy tegtaloo ñu ne xadiis Seydina Abdallah bi ngeen di tegtaloo yéen yeneen saa saam ne ko sum min as-sala min ash-shahri thalathata ayyam fa inna al bi amthaliha wa dhalika mithlu siyam ad ñu ne lii nii suñu dalil la yonent bi alayhi salaam dane dane sayyidatu kii Seydina Abdallah ibn Amr wooral comme wax ngeen ko fi léegi mais dañuy ñëw ñun nan lañ ci tegtaloo ñetti ci euh, wooral ci li nga xamante ne weer wi ñetti fan ndax xamal ne yiiw bi am amsaaliha dañ koy fulandi ak fukkam benn yiiw ba fukk te loolu day niroog siyaamu dahri weeru woor at mi waaw ñu ne lii nii ak hadith bi nga xam ne dinañ ko gis bi wax ci wàllu gëneelu woor sittan min shawwal juróom benn fan après bi nga wooree ramadaan ci weeru kori boobu nga xamante ne nee na ku woor euh, Ramadan teg ci six juróom benn fan ci Shawwal ci weeru kori kook mokku kaanaka siyaami da day mel ni ku woor at miir riwaaya boobu hadis euh, boobu ne imam Muslim ñu ne lii nag yoneen saasam lal la niroole mbir mi mooy woor at mi ku woor ñetti fan ci weer wu nekk da ngay mel ni ku woor at mi ku woor ñetti woor Ramadan teg ci juróom benn fan dangay ngay mel ni ku woor at mi kon lañu koy nirale ndax al mushabbah wal mushabbah bi daa fekk ne liñ koy nirale waaw kon day nekk loo xamante ne kon lu ñuy sopp la waaw te loolu lañu ñu soxla <laughs> yéy seen gis nga ni ñu tegtaloo <laughs> parce bu doon loo xaraam la yoneen saa salam wala lu ñu tera la du du ko melale kanam ne ku deflee ku woorlee ku woor ñetti fan ci at weer wu nekk da mel ni ku woor at mi kon woor at mi kon waru la nekk lu ñu tere noonu rek waaw kon loolu euh, euh, lay wax wallahu taala alam euh, ci gàttal lii nii la ñuy wax waaye léegi nag nga ne waa léegi lu ci gën a dëgër dañ naan la insha allah daal tegtal yi li muy gën a mooy bu njëkk bi mooy li gën a wax jooju waaw léegi nag mu des boo waxee lool nan ngay tontoo ñoom seen xadiis yi ñu wax xadiis sayyidina sayyidatu xam sayyidina sayyidatu Aisha di wax ne Hamza ibn Amr al-Aslami dafa laaj Yonent saa salaam ah ne ko man de damay woor rek di wémale mu ne ko ndax man naa woor ci ci tukki mu ne ko bu la neexee loolu dañ naan la lool tontu bi leer na. hatta al imam alxaafid na xajar dane loolu de toute façon kenn jubluwu ci loolu zahir bi kenn jubluwu ci kene mooy woor ad-dahr la ci jublu woon waaw asrudu siyam mu ne ay utaabi'uhu mu ne wastudilla bihi ala anna karahi anna an la karahiyata fi siyam ad-dahr wala dalalata wala la dilalata fi imam alxaafid na xajar mu ne am nañuy tegta loolu yi xam na ne loolaa jublu don seen mazhab ñoom li gën a siiw ci ñoom këne hadis bi ci la ñu taloowe ne voilà kon woor at mi yëpp dara newu ci lool kenn terewu ko kenn sibu ko mu ne lool amul benn tegtal li anna tataabu'a yasduqu bi duuni sawmi dahr waaye woor woor woor ay bés tegale leen loolu dina dëggu ci nga woor loo xamante ne nga tegale ay bés te wooroo at mi yëpp fa in sabata an-nahyu an sawmi dahr léegi bu dee sax na te loolu sax la tere gu yeneen saa tere ku woor at mi yëpp lam yu'aaridu hadha al idni bi sard kon lii nii mu digal mu kii Abu kii Hamza ibn Amr al-Aslami loolu manu la nekk loo xam ne day opposé woo tere gële mu tere ku woor at mi yëpp waaw ndigal gi kon sard googu mooy day woor ay fan yu bari di tegale loolu lay wax waaw bari jamu baynahuma waadix mu ne lii leer te ne nañ leer na dajale ñaari xadiis lu leer la mooy day moom daa tàmm di woor ay bés yu muy dajale waaye tekkiwul ne at mi yépp lay wax léeg-léeg day dajale ay bés yu bari dajale comme mu dajale cinq wala trois jours wala yu mel noonu woor leen loolu la doon wax léegi nag muy laaj yeneen saa sàmm est ngir wane ne am na kàttan ci woor est-ce mën naa woor li nga xamante ni mooy ci tukki mu ne ko bu la soobee kon loolu foog naa leer na te imaam Ibnul Qayyim moom gin na cee nekk di développer ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaad bi eh, eh, tontu wax yi nga xamante ne moom la waa jumhuur di wax nii eh, wallahu taala alam lii côté kon hadis boobu loolu laysa manuñu cee tegtaloo noonu ko ne loolu sard mooy sard asrudu siyaam leen ci jublu mooy wooru ad-dahr jubluwu ci loolu waaw te lii imaam al-Hasan Hajar wax insha allah loolu mooy dëgg waaw <laughs> kon loolu leer na léegi nga ne waa yële nag ñu ne eh, te ne yeneen saa salaam dane eh, ku woor ñetti fan day mel ni ku woor li nga xamante ne eh, mooy ñetti fan ci weer wu nekk day mel ni ku woor at mi ku woor juróom benn fan ginnaaw li nga xamante ne nii mooy ginnaaw ramadaan bi nga ko wooree yaa ko woor at meeyam ñu ne loolu dañuy tegtale ne kon loolole moo gën daa nekk en ak mbaax am na ci te lu ñu sopp la waaw loolu dañ naan la loolu xam ngeen ne dafa nekk loo xamante ne nii fekkiwul mukk ko ne mooy yow yaa ki nga xam ne daa jàpp woor bés at mi yépp yow mi wor ñetti fan ci weer wu nekk yaag ñoo ma yem non non dalaa bëgg a wax yoolu yow boo defee loolu borom bi dina la may comme si da nga wooroon at mi yëpp te coono goog defoo ko ci da yoneen ndax li koy wane mooy yeneen saasam ci woppam moo tere woon laa saama man saamal abad ak waa ji nii bàyyi abu muji kii mujiba bi lan la ko wax da doon buggal sa bopp kon loolu xam nañ ne loolu teg tewluwul noonu waaw waaw loolu yeneen saa sab leeral la lu tax dane boo wooree benn fan ñetti fan al asharatu bi ashari amsaaliha dañ koy fulali ci fukk kon kay loolu day am ku woor trois cent soixante jours waaw la la yool bi la lay jox waaye képp ku jàpp trois cent soixante jours woor ko loolu dafa xaram te daa am lu leer yonent saa salaam moo ko tere lu leer kon nag xam nañ ne lan la ci jublu mooy di nga am yool waaye nirolu ko mukk ak koo xamante ne moom daa toog woor li nga xam ne mooy trois cent soixante jours muy at mi mukk waaw ndax loolu dafa xaram yonent saa salaam nee koo kooku mbugal boppam la tudd waaw mooy di nga am yoolu borom bi ci ngëneelam ndax yool boo def benn boo def ci lu mu néew néew fukk lay doon mu jox la yoolu fay la comme si da nga woor at mi yëpp waaye tekkiwul ne ku woor at mi yëpp loolu yore borom bi da ko da ko da ko da koo gërëm gërëmu ko bal bi lisaan nabi yi ci lan nañu yonentam alay saa saab war nañu laa saama man saabal abad waaw woorul ki woor jàpp tërëx rëx di woor di dem waaw kon loolu lu am a am solo la quoi loolu lu ñu tere la lii ni moom loolu euh, <laughs> waaw loolu manu la nekk kene loolu lañ ciy juddu wallahu alhamdulillah taala alam waaw waaw waaw kon nag mooy yool bi rek la la yoneen saa sa bëgg wax ne di nga am yool boobee borom bi ci ngëneelam la la koy la la koy may waaw waaw da yeneen saa salaam na lu mel noonu ci wàllu qiyaamul layli hmm? ne qiyaam bi gën a taxaw taxaw julli bi gën guddi mooy qiyaamu nabiyullahi daawud waaw te moom da doon doonu loon julli guddi gi yëpp voilà te nee na képp koo xam ne julli nga isha gu mujj gi mooy isha gée ak suba ci mbooloo yàgg taxaw guddi gi yëpp a yem mooy est day lay wax ne léegi taxawal guddi gi yëpp doono yeneen saa saa doonu woon def lool waaw waaw waaw su naam mooy dama lim wax mbooloo mële damay nelaw damay taxaw di julli waaye damay nelaw waaw wa wa arqud kon nag loolu mooy li nga xam ne moo am waaw <laughs> loolu lu ama am solo waaw kon loolu mooy li nga xam ne mooy insha allah li gën a dëgër waaw mooy li gën a dëgër kene loolu moom amul ne man wooruma bon léegi nga ne asaru saxaaba yooyu nag jeexitalu saxaaba yooyu ñu la wax ak Sayyidatu Aisha lim tontu Imaam Nawawi ne moom loolu la tontoon dañ naan loolu noonu la ko gise woon waaye hadis yi ñoo dañuy wan ne yeneen saa sam dëgg-dëgg bi muy tere loolu nekkul ne limu mu tere waa ji juuru tabaski da ko loolu li ci jublu que ne waa ji euh, daa woor juuru tabaski juuru tabaski jour euh, korité ak loolu ak yi nga xamante ne ñooy ayaamu tashriq léegi ci loolu la koy tere léegi bu dee na du loolu bokkul loolu bokkul woon li nga xam ne moom lay tere loolu dafa ba'id lu sori la waaw loolu lu sori la laa wax loolu moom lu sori la waaw <laughs> parce que quand mooy yooyu dañoo xam ne lii yu ñu xaraamal la baax na. ba yonent bi alei salaatu salaam dane bés yi ayyaamu tashriq bésu lekk la ak naan kon xam nañ dafa tere lekk dafa tere woor kon bon bésu Iid ay bés lañ yoo xam ne bés borom bi moo ci def gëreelam gu mag ci nit ñi ginnaaw surtout Ramadan ginnaaw bi ñu ciwee bés boobu mu ne tudd ko bésu kore bés bi nga xam ne ci la ñuy ay yawmul fitr waaw loolu dafa leer kooku d'une façon waxuñu yooyu sharia ash-sharia waxuñu yooyu mooy ci woor yeneen yépp raatale loolu la ce n'est woor naa yi wooruma yi kon garaawul déedéet garaaw na waaw te loolu ndax li koy liy leeral loolu mooy loolu du sunnaa yonent bale saa saam jamais waaw de toute façon ña nga xam ne ñoo ñëwoon mbooloo moom ni kenn ki ne damay woor te dootuma dog kooku yaa est jàpp nga ne mooy danaan bu tabaski jotee du ma lekk damay continuer du woor bu bésu korite jotee duma lekk est-ce loolu nga yaakaar doon la ci jublu loolu woo da ngay xam ne jublu ci loolu mooy woor jour yëpp yeneen yi lañ jox teewul yeneen saa saam tudde wa man raghiba an sunnati falaysa minni waaw waaw képp koo xamante ne nii daal xemmem nga leneen loo xamante ne nii mooy lu wuteeg sama sunna kooku nekk na koo xamante ne nii eh, eh, eh, Euh, euh, wut euh, bokkoo ci man ak li nga xam ne man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa ku fi sos ci suñu mbir mii suñu dundin wii suñu doxalin wii lu ci bokk loolu lay delloo la waaw ak hadis bee bu Seydina Abu Muusa bi moom dañuy naj jahannama ci kawam xatal ko fa loolu waadun shadid comme li imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax kon lii lépp day wane ne loolu moom lu ñu tere la waaw y waa ji woorul jouru tabaski ak jouru tamxaar et jouru non non jouru tabaski ak jouru korite ak ayyaamu tashriq kon garaawul dañ naan garaaw na kay li mu def garaaw na waaw parce que mbugal boppam la nekk ci li gën a dëgër waaw ci <laughs> ndax yenn saa la tudde waa ji ne ko da nga doon mbugal sa bopp voilà même boo waa waa ji si waa ji ay mel ni lépp la woor dañ naan la waaw mais lépp la woor waaye mbugal boppam la ko tudde kon nag siyaamu dëhri daal loolu daa nekk loo xamante ne nii mooy insha allahu taala euh, euh, dafa wuteeg li nga xam ne mooy yonent bi nga xam ne moom lañu suñu boroom ne bu ngeen ko toppee di ngeen fa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko toppee di ngeen gindeeku wuteeg li nga xam ne mooy hadiyum bi nga xam ne moom la wax man raghiban sunnati fa laysa minni waaw te tamit wuuteeg li nga xam ne moom la boroom bi wax yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr borom bi lim namm ci dëgg-dëgg mooy ak yombal waaye nammul ci nag jafe-jafeñal wa pare yassiru wala tu'assiru ak wala yushadda diina ahadun illaa ghalaba kenn daw sànjaaf téengal diina ji lu dul dina ko noot kon nag yooyu yépp daa nekk yoo xamante ne nii day leeral ke ne mbir yi noonu la quoi waaw wala yonent bi alayhi salaatu salaam ne inni lam ub'as bil yahudiyya wala bin nasraniyya walakinni bu'istu bil hanafiyyati samha comme ni mu nee ci musnad al imaamu Ahmad rahimahullah man yónni wuñ ma ci yahudiyya te xam nañ ne ñooñu ah, léeg-léeg eh, eh, ñoom ñàkk a doxal dara ci diine ginnaaw bi ñu xamee wala bin nasraniyya ñooñ moom mooy eh, dañuy jëfu di teg lu bari seen xel ngir jaamu yàlla. mun ne yónniwuma benn ci ñoom waaye liñ ma yónni mooy yónni ma ci mooy alxanafiya li nga xam ne dafa jub yoon wi jub jóge ci borom bi dellu ci ak assamxatamu yomb kon daal lii mooy li nga xamante ne insha allahu taala mooy li gën a dëgër ci wax yi que ne siyaamu dëhri moom loolu dañ koo tere waaw même bu dee ne wooroo tabaski korite ak ayyaamu tashriq muy ñetti fan yi tegu ci bésub tabaski loolu insha allah lañ gis ne mooy li gën a dëgër ci wax yi nag waaye malgré tout wal ilmu inda allah xam-xam dëgg nag ca boroom bi tabaraka wa taala la ne wallahu taala aalam kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexale li nga xam ne mooy suñu bunt bi walillahi alhamdu wal minna ñu ciy xamee tamit mooy ruxsa bu la euh, sëriñ bu xam bu mat lim doon di la utal na la ci yu baax yii moo la yeneen saa sam noon iklafu min al a'mali ma tutiqun waaw fa inna allaha la yamallu hatta tamallu ñu ngi ko doon wax ci jotaay yi la tegoo leen ci jëf jaamu yàlla yi lu ngeen àttan ngeen xam ne borom bi du deñ di leen fay fekk toqiwu ngeen bàyyi jëf waaw kon di yooyu tegu leen ci lu ngeen àttan te borom bi ni mu tudd ni mu bind doomu aadama woor raatale déedéet moo tax Seydina Abdallah ibn am bi mu ne ko mën naa lu gën lool lu ëpp loolu woor bés woo euh, euh, dog bés mu ne ko déedéet amul lu gën loolu waaw kay loolu mooy euh, wooru nabiyullahi Daawud te amul lu ko gën kon loolu lu am am solo la waaw kon boo sëriñ bu mat sëriñ tarbiya man a tarbiya bu la nee ah lii utal la loo xam ne calibrel na la ko ne la jàppal ci lii defal lii yow loo am fugg fugg ci jaamu yàlla cawarte bul nekk naa ah man man naa lupp loolu man naa lupp loolu Abdallah ibn Amr ma ko defoon de nee na ah wadi tuwaay aka neexoon ba màggee màggetee biri tar ci moom aka neexoon ma jàppoon ci ruxsatu rasulillah la ma yoneen saa salaam daal di woon permettre waaw kon loolu moo tax moom day xam ndax kooku day xam sa xaal waxul ak sa xaal léegi bu demee ba ci biir gis ne man ngaa yokk dina la yokkal waaw waaye eh, bul topp rek sa yow sa état bi nga gis sa bopp nii bëgg koo yëmale ndax dund gi yemul ci bés bi nga nekk waaw loolu taalibe yu bari duñ ci bàyyi xel waaw jàpp na bon ñoom man nañ la waaye lii dafa tuuti maa ngi ñëw sëriñ bi maa ngi bëgg a jàng alxuraan di tari après moom mu ne ma daay tari benn page par jour waaw man man naa lépp loolu man nga ko tey mais xam na ne tari jàng alxuraan bi du benn weer nga koy def waaw léegi nag nga ne waaw non sëriñ bi man man naa di def dix pages waaw mu wax nga ne dix pages nga dem ba ci kanam yàlla def la yenn obligation yi la dal nga am soxna <laughs> ñu naan diin nga am doom yooyu yenn temps ya nga doon am xam nga ne amatoo ko ba nga nekk yow kese dootoo ko mën léegi nag nga bëgg delluwaat naan bu dee loolu da nga ko di jëloon ahd ak moom mu génn àddina nag nga nekk loo xam ne comme li dal ibn amr wala dal radiyallahu anhuma loolu lu jar a bàyyi xel la waaw ndax ki mat dëgg-dëgg yaraate koo xam na luy gën ak li nga xam ne eh, jaamu yàlla yi nan la koy calibré te du gaañ ki nga xam ne mooy aji eh, taalibe bi te taalibe bi nag yooyu mën na koo ba nga xam waaye bu yàggee dina xam lu taxoon sëriñ ba waxoon ko loolu voilà kon loolu ama am solo la wallahu taala alam kon ci kaw noonu ñu yem noonu foofu lañu yem bii di ñëw ñu gis chapitre deux cent vingt ba léegi ñu ngi ci kitaabul fadaa'il ci jeexital bi dernier virage comme niñ ko waxoon ba léegi di wax rek ci wàllu koor yi inshaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala